billahi minash shaytaanir rajiim wallaziina kafaruu wa kazzabuu bi aayaatinaa ulaa'ika ashaabun naar ulaa'ika ashaabun naar xaalidiina fiihaa wa bi'sal masiir maa asaaba min musiibatin illaa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallaahu bikulli shay'in aliim وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun yaa ayyuhal laziina aamanuu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwan lakum fahdharuuhum وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم fattaqu llaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم sadaqallaahul aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ci lañu gis li nga xamante ne moom moo ci tegu woon ci buntu bi te moom mooy buntu ki nga xamante ne day wax ci xutba gi ginnaaw bi mu sante yàlla maanaam ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal di wax amma ba'du maanaam mooy ginnaaw loolu gisoon nañ ci hadith sayyidina Amr ibn Taghlib radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam séddalee li nga xamante ne moom mooy yeñu ame woon xare wax alal joojo ba mu ko séddalee euh, ginnaaw bu amee ba mu amee ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñoom ñoo doon xuntu ci la yéegee ci mimbar bi daa di sant yàlla daa di daa di ginnaaw ko nag mu daa di wax amma baadu maanaam doo ko wax li nga xamante ne moom lay wax naka noon gis nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne benn eh, bés yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu eh, dee julli julli naafila koor gi ba nga xamante ne nit ñi doon nañu julli ci ginnaawam li nga xamante ne noonu la tàmbalee moom ci fajar ga ba muy wax ak ñoom gannaaw ba mu waxee baatu seede yi la mu ca teg mooy amma ba'du naka noonu gis nañ ci hadith sayyidina Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu mi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daa di wax tamit baatu seede daa di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala bàkk ko kañ ko te la nga xamante ne moom la yelloo ci sant gannaaw ba mu daa di ciy teg ne amma ba'du naka noonu gis nañ ci hadith sayyidina al-Miswar ibnu Maxrama radiyallahu taala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama taxawee itam bi xutba daa wax baatu seede ginnaaw gi tamit mu daal di wax amma ba'du naka noonu gis nañ ci xadis sayidna abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci xutba bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mujjee xutba di ñëw di wax ci maanaam mbiru ansaari radiyallahu anhum ginnaaw bi mu sante yàlla daal di koy bàkk daal di koy bàkk kañ ko feddali cant gi ci moom subhaanahu wa ta'ala daal wax nit ñi ne ñu ñëw ñu jege ginnaaw gi lu ci teg moom mooy amma ba'du loolu yëpp day tegtale baat boobu ni mu nekkee sunna ci sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daan ne baabul qa'dati bayna al-xutbatayni yawmal jumu'a ba tey mi ngi ci mbir yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci xutba ak maa bi naka lay demee ak yooyu yëpp maanaam nga xamante ne wax na ci li nga xamante ne moom mooy ay mbir yoo xamante ne dafa aju woon ci wàllu xutba bi naka lay amee maanaam bunt yi nga xamante ne ñoom ñooy yu jiitu yi lu demee nekk bunt bi nga xamante ne dafay wax ne maanaam imaam bi dafa war a maanaam day ñëw toog noddu ñu noddu mu nekk ci kaw mi mimbar bi ek tamit buy xutba dafa war a xutba ci kaw mimbar bi naka noonu wax na ci bunt yi nga xamante ne moom moo aju ci buntu xutba daal di taxaw ak tamit xutba bi muy leeral ne bu ñuy xutba tamit dañoo war a jàkkaarloo nit ñi nit ñi tamit jàkkaarloo ak yow ginnaaw gi tamit mu daal di wax ne bu bu taasante yàlla ba noppi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax amma ba'du loolu yëpp kon muy leeral ba tey ci wàllu xutba tey mu daal di ñëw tamit nag ci buntu bi mu ne baabu buntu alqaadati toog bay na diggante alxutba tey ni ñaari xutba yawmal jumaati bi bisub ah, ah, ah, mm, ajjuma maanaam mooy bu dee bisub àjjuma nag ñaari xutba lool tamit moom ak xutba akaid ñoom ñoo ko nuróole maanaam bu fekkente ne imaam bi day xutba comme niñ ko gise woon ci xadiis sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma maa xamante ne nee na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu koy defe mooy kama taf'aluna al-an comme ni nga xamante ne yéen ñii moom ngeen nekk di ko def nii mooy ne day taxaw xutba ginnaaw gi mu toog ginnaaw gi nag mu daal di jógaat xutba diir boobu comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gise woon maanaam dafay tolloo rek ak diir bi nga xamante ne moom mooy euh, bu nit ki waree jàng su maanaam euh, bu nit ki waree mooy diir bi ñuy def ci nit ki bu rukkooyee wala boog bu sujjóotee wala boog diggante sujjóot ak rukkoo wala boog bu ko ci rukkoo bi maanaam diir bu toll noonu rek lay doon am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne mandaxe nañ ko ñu daal di koy gam-gam lekk lu ñu war a mën a tari suuratul Ixlaas rawatina ci fuqahaa u Shaafi'i rahmatullahi alayhim li nga xamante ne tamit moom mooy li ma ta bàyyi xel foofu mooy borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ñu ci dayo xutba googu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim maanaam ñoom ñaari xutba yi la ñu yoonal maanaam moom mooy Maaliki ak Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullahi alayhim te ñaari xutba yooyu sart la ci sarti xutba amma Hanafiyyi rahmatullahi alayhim benn xutba moom mooy sart comme niñ ko waxe beneen mbir bi nga xamante ne foofu tamit la ñu wuutee moom mooy toog bii nii ndax maanaam xutba bi toog gi rek dafa war waaw wala déet foofu nag wuute nañ ci ndax fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñoo jàpp ne dafa war waaye ñeneen ñi ci des te moom mooy ma Hanafiyyi ak Maliki ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne sunna la maanaam yëggul ci darajay lu war waaye nag li nga xamante ne moom mooy li gën a yelloo moom mooy di ko def comme li nga xamante ne noonu la saxee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu di ko def imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi waat hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom lañu gisoon mu ne qaala bil isnaad al Musaddad te moom mooy al imaam Abul Hasan al-Basri al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala Musaddad ibn Musarhad ibnu Musalbal ibnu Mustawrad ibnu Murabal wal Mugharbal rahimahullahu ta'ala wax nañ tamit ne turam Abdul Malik ibnu Abdul Aziz la waaye li nga xamante ne moom mooy dàkkantalam moom li ñu maanaam ne Musaddad dàkkantalam la waaye di turam wallahu a'lam imam moom mi ngi gane adduna ci cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud la nekk seen solo ci moom lu bare bari euh, euh, naka noonu imam at-Tirmidhi solo na ko benn xadis imam an-Nasa'i solol na ko ñaari xadis kon ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta bam def ci Sahih imam Muslim ak sunan imam Ibn Majah rahmatullahi ala al mu ne qaala haddathana Bishr ibn al-Mufaddal te moom mooy Abu Isma'il ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta qaala haddasanaa Ubaydullah te moom mooy al-Umari Abu Usmaan Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhum moom mi ngi génn adduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Naafi' mooy mawla ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma moom mu mi ngi génn àdduna 116 jàpp 117 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abdullah ibn Umar muy ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhuma abu abdurrahman al-qurashi al-adawi makkiyun thumma madani muy al-makki al-asari ñu ko wax al-asari ngir yaaj jeexital di bëri lu muy topp jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy al-abadilatul arbaa ba pare bokk tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñooy al-muksiruna ñu ëpp li ñu solo xadis ci xadis yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk deux mille six cent trente xadis yoo xam ne imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-huit imaam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un imaam Muslim wéetoo ci trente et un xadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu kaana nekkoon na annabi yi bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu daan xutba xutbatayni ñaari xutba yaqudu daan na toog baynahuma seen diggante maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne xadis la bu comme niñ ko gisee ñu gis ne kon xutba bu fekkente ne ta ñàkk ci ajjuma te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nii la ko daan defe loolu day tegtale ak maanaam ak war wala boog lu mu gën a néew mooy loo xamante ne sunna gu feddali ko lay mën a doon waaye du nekkut du yelloo kenn ci imaam mu daal di koy doyadal daal di koy woyofal ngir ne xutba gi su amul comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon lool moom mooy ajjuma ji ci jëmmi boppam moom moo dul am comme li nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee rawatina maanaam ne sax xutba bi dafa war a jiitu julli ajjuma ji comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci wuute borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu euh, taala euh, indi woon na ko euh, ci bu ñu romboon ñaataat la bi même même bi la en li ko wuute. moom mooy xadis boobu dafa ne euh, yonent bi sallallahu alayhi taxaw xutba daal di toog daal di taxawaat xutba comme ni ngeen xamante ne noonu ngeen koy defee nii waaye euh, bu fekkente ne nag riwaayaat yi wuute nañ tuuti maanaam ci baat yi waaye fii ni mu ñëwee euh, ñëw ñëw na ci imam waaw déedéet neuf cent vingt-quatre lañu lañ lañ déedéet Euh, imam Muslim indi na jëmmi xadis bii nii ci xadis numéro huit cent soixante et un Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille quatre douze imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro mille quatre cent seize un ah? waaw kay neuf cent vingt lañ ko gisoon voilà ma ngoog voilà kama taf'aluna al-an maanaam noonu la ko neuf cent vingt voilà dégg euh, waaye fii da gis ne euh, riwaayaat yi ñoo wuute waaye xaqiqatan boo xoolee da gis ne même xadis bi la baat ñoom ñoo wuute euh, ci ni nga xamante ne noonu lañ ko solo bu bu njëkk bi kan moo ko soloo ci moom ci neuf cent vingt bi waaw même ko soloo ci moom mu ngi nii kon bii la al-Umar même bi la mm-hmm. voilà maanaam kon da gis ne moom la euh, dégg nga imam an-Nasa'i kon indi na ko hadith numéro 1416 tamit imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 1103 euh, imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 506 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 4919 4657 ak 4000 5657 ak 5726 ay hadith kon hadith bi mi ngi ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabul istima' ila al-khutbah léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne wax na ci ki nga xamante ne moom mooy imam bi ci jëmmi boppam léegi nag muy ñëw nag léegi ci ki nga xamante ne moom mooy ma'muum bi ci wàllu googu moom ana nan la war a doxale mu daal di wax ne baabu buntu al istimaa déglu maanaam déglu li nga xamante ne moom lañ ci namm moom mooy ak xerawlu euh, ci ngir déglu ki nga xamante ne moom mooy xutba bi maanaam moom mooy bañ a wax tey cellantu loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ñëpp ànd dañ ci ne maanaam lu ñu yoonal la loo xamante ne ci sariya bi la bokk comme ni nga xamante ne noonu euh, rawatina bu fekkente ne imaam bi dafay jàng alquraan waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wax ne ñaar mooy yi nga xam ne war na fu ñuy jànge alquraan nit ki déglu ko moom mooy ci biir julli ba ci def moom mooy ci xutba maanaam aaya bi nga xamante ne moom maanaam wa iza quri'a alquraan fastami'u lahu wa ansitu hadi aaya boobu la'allakum turhamun aaya boobu mu bu ñuy jàng alquraan na ngeen ko déglu te ngeen euh, noppi maam ngeen cellantu loolu Euh, bu ko defee yàlla yërëm leen loolu noonu maanaam bu ko defee ngeen am yërmande maanaam ñu yërëm leen euh, aaya boobu li muy wax mooy boo leen nekkee ci biir julli waxul ne saa yoo leen déggee ñuy jàng alxuraan force da a war a noppi loolu maanaam déggin boobu nag moom la ko awaam yi déggee moo tax ñoom jàpp nañ ne fépp fu ñuy jàngee alxuraan wala ñuy wax alxuraan nit ki daa war a dégloo na am am na nag loo xamante ne teggin la boo xamante ne bu ñu war a am la ak alxuraan maanaam moom mooy ñuy wax alxuraan ba di tudd alxuraan ñu bàyyi ko xel daga noonu ñu déglu ba li muy wax bàyyi ko xel loolu euh, teggin la goo xamante ne gu am la ak alquran am na sax ci rijaalul ghaybi ñoo xamante ne euh, da dafa bokk ci seen ay li ñu mel moom mooy alquran ñoom bu ñu ko déggee moom faw dañuy noppi maanaam ñu koo dégg ba pare di wax te it buñ ko déggee te nit ki di tari alquran maanaam tey bu fekkonte ne da nga doon waxtaan ak ñoom nii même boo leen doon xuloo lu xuloo bi tàng tàng suñu déggee ngay wax alquran ak dañuy noppi maanaam ñoom dañ lay déglu te it ñoom bu ñu gisee nit ki ngay wax alquran nga koy répliquer maanaam keneen di répliquer ci alquran jooju noonu ñoom dañuy tiit tiitaange bu jéggi dayoo maanaam ngir xam gëdd gi nga xamante ne moom la alquran amee beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom moo aju ci xutba gi kon maanaam ci xutba ak ci julli moom day daal di war bu ñuy tari ay alquran yi ñu daal di koy déglu léegi nag fii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ay mbir yu bari yoo xamante ne indi nañ ko fi. bokk na ci bi nga xamante ne moom mooy bi gën a ràññeeku moom mooy ni euh, déglu gi maanaam dafa nekk loo xamante ne euh, kañ la war maanaam ak ndax dafa maanaam déglu gi war gi nga xamante ne moom la war loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, wuute nañ ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy masalan ñu ëpp ci maanaam ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom déglu googu noo noonu dañ koo def mu nekk loo xamante ne dafa Euh, euh, maam maa comme Shafi'i yi rahmatullahi alayhi maam Shafi'i yi rahmatullahi alayhi ci jadid maanaam mazhabul jadid ngir ne ñoom dañoo am al jadid ak al maanaam mooy li imam yi doon wax ci lu jiitu ak li nga xamante ne ginnaaw gi imam Shafi'i yi loolu la mujjee wax rahmatullahi alayhi léegi li nga xamante ne nag moom la wax maanaam ci njaar bu njëkk bu mujj bi moom mooy ne déglu googu dafa nekk loo xamante ne dafa war amma li ëpp ci borom xam-xam yi nag rahmatullahi alayhi ñoom déglu googu sunna lañ ko donte dañuy wax ne sunnatu maanaam euh, dañ naan sunnatum la maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy dañuy wax tamit ne dafa xaraam nit ki suy jàng alquran maanaam euh, bu boobaa nit ki di dellu comme imam maanaam mazhabu maliki ak mazhabu hanabila rahmatullah alayhim ñoom dafa daal di nekk loo xamante ne day xaraam ci ñoom amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy hanafi rahmatullah ñoom mazhabul qadim lañ wax maanaam euh, moom mooy ne sunna la rek maanaam du sunnatun waajiba maanaam loolu foofu la borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhim ci boobu euh, mas'ala beneen mas'ala bi nga xamante ne moom la ñu wuute moom mooy ana kañ la nu war a déglu maanaam ndax bu imam bi yegsee ba toog rek la déglu gi di war wala su fekkente ne imam bi dafa tàmbalee xutba la déglu gi di war ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi yi rahmatullahi alayhim dañoo jàpp su imam bi yegsee ba toog rek la déglu gi di war amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuurul ulamaa rahimahumullah ñoom dañoo wax sukkandikoo ci xadis bi yeneen ci bi naan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naan fu imaam bi ñëwee toog maanaam loolu day tax ba dootee leen bu leen julleeti waaye fu imaam bi tàmbalee xutba rek na ngeen noppi maanaam loolu xadis boobu noonu moo tax ñoom ñu daal di sukkandikoo ci xadis boobu ngir wax ne kon su imam bi dugg ci maanaam rek maanaam dañuy daal di bàyyi julli ci naafila yi ñu doon dañ koy arrêté amma nag léegi bu fekkente ne nag imam bi dafa taxaw di di xutba bu boobaa ci la ñu war a noppi loolu mooy waxu jumhurul ulama wa rahmatullah alayhim amma hanafiyyi nag ñoom contraire bi la ñu jàpp comme ni nga xamante ne noon lañ koy gisee itam ci sunu hadith bi yi nga xam moom lay indi inshaa allah mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana adam te moom mooy Abul Hasan Adam ibn Abdurrahman maa mu gën ibn Abi Iyas uh, al-Asqalani al-Khurasani rahimahullahu ta'ala nekk Baghdadi génn àdduna deux cent vingtième année gane uh, uh, génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam maanaam moom sëriñ la ci imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñii solo nañ ay xadiisam imaam Muslim ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solowul ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala Zi'b te moom mooy al imaam Muhammad Abu Zi'b moom Abul Haaris mooy dàqantalam di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekkoon imaam bu mag boobu rahimahullah gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith am nekk ci kutubu sitta mu ne an Zuhri te moom mooy al imam Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib muy mbokk ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci wàllu yaayam ak ci wàllu baayam waaye ci wàllu yaayam lu jiitu ci wàllu baayam moo tax ñu naan ko az-Zuhri euh, rahimahullahu taala moom mooy Aboubacar waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekk imam bu mag foofu di amirul mu'miniina di imaamu sax waa adduna moom mi ngi gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année bi sallallahu alayhi wa alihi Abi Abdullahi al te moom euh, mooy Salmaanul Agharr Euh, muy euh, moom waa madinatul munawwara la ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam euh, nekk tamit waa waa Asbuhan maanaam rahimahullahu ta'ala moom ci taabi'i yu mag yi la bokk ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abi Hurayra radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu moom mu bokk mu nekk nga xamante ne moom mooy ki ëpp li mu solo ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi ngi génn mi ngi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam mi ngi uh, solo cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith moom ci Musnadul Baqi ibn Makhlad uh, imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci trois cent vingt-six hadith ci hadith ci quatre-vingt-treize imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadith ci hadith Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne lahu mu ne qaala wax na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa wa alihi wa sallam iza kaana bu fekkente ne nekk na yawmul jumaati bisub ajjuma mu ne waqafat day taxaw al malaikatu malaaka ya ala baabil masjid ci buntu jàkka ji ci buntu jumaa ji yaktubuuna ñuy bind al awwal ku njëkk ci fal awwala teg ci ku ci ku njëkk maanaam moom mooy ku njëkk moom la ñu njëkk bind ne ah maanaam bu ñu ñëwee dañ naan a ah, Moodu moom yegg si na moo njëkk yegg un daal di bind daal di Ibra daal di ñëw ñu ne eh Ibra na Samba ñëw ñu ne Samba yegsi na Demba ñëw ñu bind Demba yegsi na maanaam noonu lañ koy bindee maanaam ba ki nga xamante ne mu ne wa masalu ki nga xamante ne misaalu ki nga xam ne nag almuhajjir mooy ki nga xam ne mooy ki teel a ñëw ka masali moom mooy kem allazi ki nga xamante ne maanaam fii almuhajjir mooy ki teel a ñëw maanaam almubakkir lay tekke mooy ki teel a ñëw waaye baat bii nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, jëfandikoo fii day tegtale ne maanaam ñëw gi mu ñëw maanaam ginnaaw bi nga xam ne moom mooy jant bi jóg na la loolu euh, tamit comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon mu ne kamasali même mooy kenn ki nga xam te ne allazi ki nga xam ne yuhdi moom moo saraxe ba dana tan ak aw aw aw aw aw aw gëléem summa topp kallazi topp nga xamante ne maanaam ci beneen waxtu mooy ki nga xam ne yow yuhdi moo saraxe baqaratan maanaam aw nag summa topp kabshan aw am kuy ah, summa topp dajajatan ak euh, Euh, ganaar summa topp baydatan ak nen maanaam waxoon nañ ni ci diggante bi amoon na battaax maanaam maanaam laataa dajaaja te moom mooy euh, ab mooy kanaara am na tamit ginnaaw dajaaja maanaam mooy ginnaaw ganaar gi laataa euh, bayda maamoon na aw fuur am pitax maanaam loolu tamit bu boobaa muy nekk juróom benn waxtu te loolu mooy juróom benn waxtu yi laataa jant bi di jeng laataa imam bi di dugg si ngir ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu jant bi di jeng ci la yenente bi daan ñëw di dugg si sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon nu daal di gis ne waxtu wi dañ koy xool bu ti bi jógee ba keroog euh, euh, maanaam jant bi di jéng maanaam imam bi di ñëw di dugg si maanaam mooy tisbaar di dugg si waxtu tisbaar di dugg si loolu la ñuy xaaj juróom benn xaaj yu tolloo buñ ko xaajee juróom benn xaaj yu tolloo waxtu wu njëkk yu ku ca ñëw moom yaa ngi mel ni ko saraxee gëléem ñaareelu waxtu yu ku ci ñëw yaa ngi mel ni ko saraxe nag ñetteelu waxtu yu ku ci yaa ngi mel ni ko saraxe am am am kuy ñett ñeenteelu wax bi ku ci ñëw yaa ngi mel ni ku saraxe kanaara juróomeelu waxtu ku ci ñëw yaa ngi mel ni ku saraxe ganaar juróom benneelu ah, waxtu wi ku ci ñëw yaa ngi mel ni ku saraxe fi tax wala nen maanaam ñaar yooyu ñoom ñoo am waa waaye nag léegi mu daal di def lan ah, léegi nag walla boog ci juróom benneelu waxtu bi loolu tam mën naa nekk ni juróom benneelu waxtu bi mooy ci saraxe fi et que maanaam bu jant bi jengee laataa imam bi dugg si maanaam diggante boobu ngay mel ni ko saraxe nen waaye mu ne su bi dugg see loolu luy atteem moom lay wax nii nag mu ne euh, mu ne um, fa xaraja bu génnee nag al imam imam bi xawaw daal ñu daal di lem nag li soxu fahum seen kayit yi wa yastami'una ñuy déglu ak zikra fàttali gi maanaam kon lii tamit wax ji yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax bi naan fas aw ila zikrillahi maanaam day firi li alquran waxoon ne fas aw ila zikrillahi mooy dem leen ci tuddug yàlla nga te li muy tekki mooy fàttali gi te loolu li muy tekki mooy xutba gi maanaam ne kon xutba munul ñàkk ñu fàttali ci borom bi subhaanahu wa taala te loolu day dëgëral mazhabu xanaa xanafiye yi rahmatullahi alayhim ci ne xutba ponk bi nga xamante ne mooy bi ci ràññeeku te mooy ponk julli gi mooy mooy ponk xutba gi moom mooy ci li ñu war a wax ci contenu bi moom mooy ñu fàttali nit ñi yàlla rek maanaam bu ci amee rek baax na loolu day dëgëral seen mazhab ci buntu boobu beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy dëgërël dëgëral mazhabu hanafi yi rahmatullah alayhim ba tey ci hadith bi moom mooy ne malaaka yi bu ñu bu imaam bi duggee maanaam malaaka yi daal di tëj seen kayit gi ngir déglu ñoom itam ah ñoom itam ñu dégluwaale xutba gi loolu day tegtale ne maanaam jamono jooju tamit la ñu ci def war a déglu xutba gi ñoom itam maanaam kon bu boobaa loolu day dëgëral tamit ba tey mazhabu hanafiyyi rahmatullahi alayhim waaye li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi li nga xamante ne moom la ñu wax te loolu amaan na moom tamit mooy liggéen gën a wér mbir mi mooy ne jamono ji nga xamante ne ci la xutba ci la wax ji di xaraam du jamono ji nga xamante ne ci la bi di toog. donte malaaka yi jamono jooju ñoom la ñuy tëj kayit yi waaye loolu telewul ne ñoo maanaam nit ñi tamit maanaam ku ca wax rek dangay ngay am bàkkaar déedéet beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom mooy ñu wax li ñu wax ne ñoom ne ku ca wax doo doo am bàkkaar te loolu bokk maanaam te loolu euh, Shafi'i rahmatullahi alayhi di wax ne ahan kay ku ca wax da ngay am bàkkaar ngir ne ñoom farata lañ ko jàppe ñi ci des nag waajib wala sunnatun waajiba la ñuy wax amma ñi nga xam ne ñooy xanafiye ñoom sunna rek la ñuy wax rahmatullah alayhim loolu lii wane ne lii Shafi'i yi wax amaan na mooy li gën a wér mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne nit ki su waxee mbokkam may wax ne ko noppil du am ajjuma maanaam ak naka noonu comme dinañ ko gis tamit ci hadith bi man bi ñuy dinañ fi ñëw insha allah mu naan man masal xafa fala faqad laga wa man laga fala jumata la ku mu laal xeer yi rek maanaam ni amu maanaam yow fo nga te ku foo amu ajjuma maanaam loolu yëpp day teg la ne euh, rawatina ne euh, euh, zikkar bi maanaam li nga xamante ne moom tax njaay mi ak njënd mi ak yeneen yu mel ni ñooñu xaraam ci jamono jooju moom mooy war ñu war a dem déglu ji xutba gi maanaam bu fekkente ne yooyu yëpp day am te lu xaraam di mujj maanaam lu dagan ñu wëlbati ko xaraamal ko loolu li muy tegtalee moom mooy ne loola dafa nekk lu ràññeeku. loo xamante ne mënta ñàkk te it imaam bi bu xutba ba pare ñu bañ koo déglu ba pare mbir mi di nekk loo xamante ne lu euh, maanaam du duñ ci amay bàkkaar loolu moo tax fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim jàpp ne maanaam du condition pour xutba gi nit ñi déglu la amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa Hanabila yi ak Shafi'i rahmatullah dañoo jàpp ne faaw mu am ñeent fukki nit ñoo xamante ne danañ fa nekk ci jamono bi ñuy xutba ñoom ñu mën a déglu maanaam ñoo xamante ne au minimum maanaam xut bu ñuy ñoom nañ toog déglu te maanaam te dinañ ko dégg maanaam loolu tamit day tegtalee bi nga xam ne day gën a ba tey nga xamante ne moom la Shafi'i maanaam moom mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhi ci ne loolu farata la beneen mbir bi ci tegu moom mooy euh, su fekkente ne nit ki dafa sori maanaam dégg maanaam dafa sori ndax déglu gi te maanaam kii déglu kii ñu naan déglul mooy ki nga xamante ne moom mooy dafa teew kooku noonu ndax maanaam bu soree dana nekk koo xam maanaam te waxul eh, maanaam dana dagan ci moom mu wax waaw wala déet loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mi nga xam ne moom lañ ci yoonal moom mooy ne buñ soree nag ba du dégg tamit ba tey du tax mu dagan ci moom muy wax maanaam dañ naan ko rek déglul donte am na ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu jëlee ci ñenn ci ci ñoom rahmatullah alayhim ñoo xamante ne rawatina borom xam-xamu Kuufa yu njëkk yi rahmatullah alal jamii ñoom nga xamante ne dañ daan wax ci jamonoy xutba maanaam dañ daan waxtaan ci jamonoy xutba ngir ne jàppoon nañ ni dagan loolu garawul waaye dafa fekk ne xadiis yi nga xamante ne ñoom ñoo tegtale lool maanaam xadiis yi waa Madina la moo loolu moom moo indi li nga xamante ne ngir ne xadiis yii nii waa Madina ñoo ko solo waa. Kufa ñoom jamono jooju xam-xam boobu yéeg fi ko ñoom imam Ash-Sha'bi mooy jamono yooyu ñooñu noonu rahmatullahi alayhim maanaam ñoom xamaguñu woon xadiis yii nii loolu moom moo tax ñu mënoon a may seen bopp di waxtaan jamono yi xutba gi beneen bi ci def moom mooy ne fu fekkente ne ndax dana dagan nag nga jàng leneen wala nga def leneen loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nañ waaw li nga xamante ne moom la ñu daganal foofu moom mooy nga jàng masalan nit ki mën naa li ci gën sax rawatina fuqaha hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom ñoo koy gën a yoo yaxal maanaam ne mooy dagan nag nga jàng alquran ra li gën nag mooy nga jàng suratul kahf wala boog ngay def salaat ala nabi bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu ngir ne gënal yi gi yooyu am maanaam spécialement ci bisub ajjuma maanaam loolu moom moo tax ñu da maanaam loolu mu nekk li gën waaye bépp xeetu zikar ak jàng alquran dana dagan ci jamono jooju su fekkente ne waaye nag bu boobaa da nga koy def ci sa xol maanaam doo nekk koo xam te ne da nga koy wax maanaam doo nekk na bismillah déedéet maanaam di di tànqal ñeneen ñi déedéet maanaam da nga koy wax ci sa ci sa xol beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne nit ki tamit dafa sëkkat man dafa dafa dafa tisóoli maanaam euh, euh, ndax da lañ ko wax yarhamukallah wala moom mu wax alhamdulillah yooyu bu boobaa dañ naan la waaw waa naka noonu ku nuyoo maanaam ndax dañ koy fay bu boobaa dañ naan la waaw waaye ci sa xol rek maanaam ba tey foofu moom amul leen doo wax booy jàng alxuraan ngay sikar yépp doo wax ci kaw maanaam faaw dangay ngay yelu wala bokk nga jàng ko ci sa xool mooy li gën loolu moom mooy li nga xamante ne moom la mooy masala yi nekk ci suñu xadis bi ci buntu bi wallahu taala a'lam xadis bi euh, imam al-Bukhari gisoon nañ ko indi woon na ko xadis numéro 881 des na benn yoon bu mu koy indiwaat mooy 3211 imaamu euh, Muslim indi na ko xadis numéro 850 ñetti yoon imaamu Malik indi na ko xadis numéro 266 Euh, imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 351 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 499 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1385 1386 1387 ak 1392 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1092 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko juróom ñeenti yoon kon dañu gis waa saabu ko dogu sitta ñu ñu solo nañ sunu xadis bi rahimallahu al-jami' mu teg ci ne baabun iza ra'a al imaamu rajulan jaa'a wa huwa yaxtubu amarahu an yusalli rak'atayn baabun bunte ngi nii iza ra'a su fekkente ne gis na al imaamu imaam rajulan benn waaye boo xam ne jaa'a dikk na wa huwa fekk moom yaxtubu mu ngi xutba amarahu daf koy digal an yusalliya an yusalliya ci mu ah, ah, julli rak'atayn ah, ñaari rak'a Euh, lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim euh, dañ ci wuute maanaam euh, ngir ne ndax bu ñu nekkee ci biir xutba gi ndax imaam bi dafay daal di julli maanaam te lii masala la bu bokk na ci masala yi nga xamante ne mooy masala yi gën a yaatu ci masala yi nga xam ne ñoom ñooy gën a wuute gën a am ci biir boroom xam-xam rahmatullahi rawatina ci diggante fuqaha u xanafiye ak maliki ci genn wàll ak fuqaha u shafi'i ak a rahmatullahi alayhim ci geneen wàll loo xamante ne ci awaam yi maanaam li tax ñu ne bokk na ci masala yi ci gën a am solo moom mooy yi maanaam bokk na ci masala yi nga xamante ne man maanaam dañ ci nanguwun cee jéggale maanaam dañ cee gën tëju moom mooy ndax imam ndax tey te loolu beneen bunt bi li ñëw dina ci ñëw waaye fii dafay wax ne imaam bi ci boppam moo war a wax ci ñëw te julli su fekkente ne gis na ko loolu mooy su dee gis na ko mu yegsi toog te gisu ko mu julli bu boobaa danaan ko jógal mu julli ñaari rakka te loolu nag moom mooy li gën a masala bi comme ni nga xam ne noonu la ko Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim waxe ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci wax ju leer ci comme ni mu saxee ci saxiixu imam muslim rahimahullahu taala ginnaaw bi mu waxee waa ji ne ko jógal nga daal di julli mooy Sulayk al-Ghatafani radiyallahu anhu moo daf ni ko ah, dafa teg ci ne man jaa minkumul masjida fal yusalli rak'atayn wala boog ci rébénwa fal yasjud rak'atayn qabla an yajlis maanaam ku ñëwati ci jumaa wala ci jàkka ji na nga julli ñaari rakka laata ngay kon bu boobaa dañuy gis boo bokkatul maanaam du xadi ay xadiyatu aynin ndax ngir nga euh, euh, ngir ne xadiyatu aynin mooy loo xamante ne dafa xew mais ci kenn rek la xew mu nekk élément lu élémentaire mbir mi nag demi wut noonu maanaam comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi di euh, di bëgg a waxe maanaam ne rek mbir mi xadiyatu aynin la woon maanaam ne yeneen ci sallallahu alayhi wa daf koo wax am nit ki ne ko jugal nga julli ngir ne dafa néewoon yére yi Euh, la moo solowul woon yëre yu baax maanaam orient la maanaam koo xam ne daal daanaka dafa rafle bu ko defee nit ñi gis ko mën koo sarax ak yu mel loolu lool moo taxoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ko loolu lii day tegtale le fait que yenente bi ne sallallahu alayhi ku ñëwati ci jàkka ji na nga julli ñaari raaka laataa ngay toog loolu day wane ne du xadiyatu ay ne voilà euh, loolu da koy tegtale ci anam gu leer loolu moom moo tax mazhab bi gën a dëgër ci loolu insha allah mooy mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim amma li nga xam ne moom la fuqaha Hanafi ak Maliki di wax rahmatullah alayhim mooy ñoom dañoo jàpp ne mbir mi qadiyatu ayn la te danañu gis ne du qadiyatu aynin comme ni nga xam te ne loolu lañ koy gisee insha allahu taala ci hadith bi mu ne qaala bi isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Abu Nu'man te moom mooy al imaam Muhammad ibn Fadl as-Sadusi rahimahullahu ta'ala di imaam waa Basra génn àdduna 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetti at yu mujj yi nag dafa jaxasoo moo tax boo solowee ñi soloo ci moom ci njëkk ña ñooñu comme ñoom imaam al-Bukhari ñoom seen hadith wér na maanaam ñoom li ñu soloo ci moom wér na te moom imaam al-Bukhari soloo na ci moom téeméeri hadith. imaam euh, waaye euh, euh, xadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta bam def ci sunan imaam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' al-imaam at-Tirmidhi tamit comme niñ ko gisoon solo keneen ku tudd Abu Nu'man waaye bokkut ak kii nii di Muhammad ibn Fadl as-Sadusi kii kooku al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli la tudd kooku saduq la rubbama wala thiqatun rubbama akhta'a léeg-léeg mu juum comme ñoo xam ne noonu lañ koy waxee mu ne haddathana Hammad maam muy Hammad ibnu Zayd wala Hammad bin na ko Hammad ibnu Zayd ma waa Basra rahmatullahi alayhi mooy Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaïl al-Basri rahimahullahu ta'ala moom li tax bu ñu waxee Hammad rek jarul mu naan ibnu Zayd la wala ibnu Usama ngir ne Hammad ibnu Usama imam al-Bukhari du ko layee maanaam imam Hammad ibnu Zayd rek lay layee ci imam waa Basra yi rahmatullahi alayhima moom mi ngi génn àdduna comme ñoom maanaam ci comme ñoom imaamu Maalik cent soixante-dix-neuvième bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an te mooy imam bu mag boobu rahimahullahu taala ku dëddu addu ba Abu Muhammad Amr ibn Dinar al-Makki rahimahullahu taala génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay nekk ci kutubu sitta an Jabir ibnu Abdullah te moom mooy ibnu Amr ibnu Haram ibnu Salaba ibnu Ka'b al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdullah wala Abu Abdurrahman wala Abu Muhammad euh, radiyallahu ta'ala gane adduna fukki at ak juróom benn laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiruuna yi mille cinq cent quarante xadis moom mooy musnadam imam al-Bukhari moom Muslim dëppoo nañ ci cinquante huit xadis imam al-Bukhari y wéetoo na ci vingt six xadis moom maam ñaar fukk ak juróom benn imam euh, euh, euh, Muslim wéetoo ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci xadis Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne loo qaala nee na jaa rajulun dikk na benn waaye wan na bi ak fekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaxtubu mi ngi xutba ak naase ak ma mi ngi xutba bi àjjuma maanaam loolu tamit maanaam dafa leer te kii ci kom ni mu ñëwee ci nekk tax imam muslim ak yeneeni euh, sunan yi maanaam ne Sulayk al-Ghatafani la radiyallahu ta'ala anhu noonu la tudd am na ci yeneeni xew-xew yoo xamante ne bokk na ci liy tegtale ne mbir mi du qadiyatu aynin moom mooy tamit ne Euh, euh, du cas particulier maanaam du cas particulier loo xamante ne dafa élémentaire nga xamante ne loolu du mën a tax ñu généraliser wax ji maanaam moom mooy ne euh, dal na ñeneen yéen am na comme ni mu ñëwee ci Mu'jam bu imam at-Tabarani rahimahullahu taala mu daal di indi bu nuru boo xamante ne li mu Qays ibn Qulul am na radiyallahu anhu am na ci beneen riwaaya boo xamante ne ba tey bu imam at-Tabarani boo xamante ne daloon na ku mel uh, imam uh, uh, Seydina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ko ñëw ñu julli ci àjjuma yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko jugal nga julli ñaari rakka te ci hadith bi ci jeexital bi daf ci ne képp ku ñëwati ci jàkka jumaa ji wala ku duggeeti ci jàkka ji na julli ñaari rakka laata ngay toog loolu mooy wane du ko def ay ni loolu dalil la boo xamante ne bu leer nañ la boo xamante ne maanaam euh, day maanaam day day day day dagg bépp xeetu wuute goo xam ne war naa mën a am ci bii masala comme ni ko imam an-Nawawi waxe rahimahullahu ta'ala loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko as-sallayta ndax julli nga yaa fulaan yow diw te lii de day tegtale tamit beneen mbir moom mooy ne su fekkente ne imaam bi dafa gis ci biir jumaa ji jamono ji muy xutba loo xamante ne jaaduwul dafay wax ne ah saway jugal eh, wala saway nangam baaxul wala eh, leneen ak leneen maanaam wala boog su fekkente ne gis na ne masalan nit ñi ni ñu toogee baaxul mu ne leen na ngeen def defaraat leen toogaay yi wala yu mel noonu ci biir xutba gi maanaam loolu wàññiwul xutba gi dara loolu tamit beneen mbir lay dëgëral moom mooy ne condition ñu wax ko ci arab du condition lu tax parce que bu fekkente ne mbir yu mel nii mën nañoo dagg nit ñi wax leen ko loolu li muy tekki moom mooy kaddu yi ñuy tànn ci biir amul lu ñu naan fokk ñu wax ko ci làkk sàngam maanaam ngir ne maanaam bi moom la ñuy bàyyi xel loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne buy tegtale la wuuteeg li fuqaha Maliki yi doo xam sallallahu alayhi maanaam euh, beneen mbir bi nga xamante ne. Euh, te te te loolu comme ñu ko gisee woon euh, ci bi ñu yegsee ci condi ci condition yi di wax ci wàllu làkk arab bi ne du condition ci ajjuma euh, loolu li koy dëgëral bëri na maanaam comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee beneen mbir bi muy tegtale te loolu beneen ci ci masala boobu ñu bëri dañuy wax ne benn benn wax bu bu siiw boo xam ne du dëgg amul te awaam yëpp dañ koy wax ñaare lu ci ëpp ci awaam yi dañ koy wax xattaa ñi nga xamante ne nee nañ sax xamul jàng nan maam léeg-léeg lan da ngay wax ko mooy ne dañuy ne ñaari xutba yi ñoom ñoo remplacer ñaari rakkaa yu njëkk yu tisbaar yi loolu bu dëgg ah, ñaari xutba yi iid la comme julli iid dañuy xutba fii tamit ajjuma iid la dañuy xutba loolu moom moo tax xutba bi am mais xutba bi li ko waral du ñaari du du du dafa remplacer tisbaar bi beneen bi ci def mooy su doon dafa remplacer tisbaar bi kenn bu tari yeneen ñaari rakkaa yi ci kaw kon yeneen ñaar rakkaa yi ci suuf lañ koy tari ba pare faatiha rek lañ ciy tari mais comme que remplacer ko loolu tamit beneen mbir la beneen mbir bi ci des moom mooy ne bu doon daf ko remplacer kon du dagan ñu ciy wax comme nii maanaam di dagg di xutba bi di wax di ñuy tontonte loolu tamit du am beneen mbir kon yooyu yëpp day tekkale ne maanaam remplacer wu ko beneen mbir bu koy tekkale mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon na xutba ba yàgg kenn ci ñaari doomam yi maanaam sëtam yi radiyallahu anhuma sayyidina Hasan wala sayyidina Husayn radiyallahu anhuma di ñëw di xotti euh, nit ñi ci biir nit ñi mu daal di wàccal boppam ku mimbar bi dem jëli ko foog ko indi ko ba yëkki moom ci kaw mimbar bi daan ne yàlla wax na dëgg bi mu ne innama amwalukum wa awladukum fitna mais sadaqallahu alazim mais xool leen subhaanallah bu fekkoon ci ne dafa remplacer ñaari rakkaay kon mbir du demee noonu loolu moom moo tax a awaam yi wax jooju ñuy wax naan ñaari euh, euh, xutba yi dañoo remplacer ñaari rakkaay am na sax ñoo xam ne nee nañ ñi dañoo jàng mais nee nañ dañ koy wax ñoom dañ koy rafete ba nit ñi sax yaakaar ne maanaam ba à ba la en fait alors mbir mi demewut noonu bokk na ci dalil yi wane ne ñaari xutba yooyu remplacer wuñu ñaari rakkaay yi moom mooy ne su fekkonte ne dañ ko remplacer kon ku rate ñaari xutba yi ñëw fekkee julli da ngay daal di fayaat da ngay fayaat yeneen ñaar raka te loolu amul maanaam lii yëpp dañuy tegtale ne maanaam loolu wax la joo xamante ne nafata xandaŋ kese la maanaam teguwul ci dara maanaam ay caaxaani neen la dégg nga loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam teguwul ci dara dara dara dara dara li gën a yéeme nag moom mooy mimétisme bi am léeg-léeg ci ñeen ñi nga xamante ne dañuy pourtant dañuy askanoo ci xam-xam maanaam di di di ñoom en fait duñu sax xalaat wax yàlla nañu yàlla sàmm moo tax bi mu nekk ak sallayta ndax julli nga yaa fulaan yow diw xaala mu ne ko laa déedéet xaala mu ne ko kum jugal farka te nga nga julli maanaam nga rukkoo maanaam bi maanaa mooy na nga julli ngir ne rukkoo ci la julli ji di ci la rakkaay di façon wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah Hmm? farka raka tay ni ci sa kii am yow voilà waaw ok voilà maanaam euh, ci nu sax la rek ci nu sax yi la aju dégg nga maanaam nga julli raka at kon ñaari raka maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala inna hadith mille neuf cent trente un ak mille cent soixante-six imam Muslim indi na ko euh, juróomi juróom benn yoon hadith numéro huit cent soixante-quinze imam Abu Dawud in na ko xadis numéro mille cent quinze ak mille cent seize imam At-Tirmidhi in na ko xadis numéro cinq cent dix imam An-Nasa'i in na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent ak mille quatre cent neuf imam Ibn Majah in na ko xadis numéro mille cent douze ak mille cent quatorze imam Ahmad ibn Hanbal in na ko xadis numéro quatorze mille cent soixante onze quatorze mille trois cent neuf quatorze mille quatre cent cinq quatorze mille neuf cent six quatorze mille neuf cent cinquante-neuf quatorze mille neuf cent soixante-six ak quinze mille soixante-dix-sept kon gis nañ ne waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp in nañ xadis bi rahimallahu al-jami' ne qaala baabu man jaa wal imaamu yaxtubu salla rak'atayn xafiifatayn subhaanallah baabu buntu man ki nga xamante ne maanaam fee dafa ni imaam bi moo war a yor ku ñëw mu gis ne jugoo julli mu wax ne la sa waay julli ah loolu sunna imaam bi du faraka ci waaye fii muy leeral ne imaam bi ci bopp maanaam nit su ñëwee. laataa imaam bi di ko ko wax moo war a yor responsabilité boppam julli ñaari rakkaay boppam maanaam loolu moom mooy lii xadiis maanaam buntu bi loolu lay wax maanaam kon muy wax ne te muy dëgëral lan comme niñ ko gisee mooy maam muy mazhabu Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullahi alal jami' comme niñ ko gisee woon ci wuute buntu bi nga xamante ne moom mooy bi weesu boobaa maanaam mooy rek maanaam masala yooyu traité waale waat nañ ko ci bi ñuy gis ma maanaam xadis euh, boobu maanaam jëmmi xadis boobu moom la indiwaat indi ko nag ci ay euh, ci euh, yeneen euh, riwaaya boo xamante ne ba ci Amr ibn Dinar la jaar waaye bii paa mi ngi ko jëlee ci Ali ibn al-Madini ak maanaam mu jaare ci Sufyan ibn Uyayna mu doog a jaar ci Amr ibn Dinar te riwaaya bi weesu ci Abu al-Fadl ibn Muhammad ibn Fadl as-Sadusi la jaare muy Abu Nu'man ak ci Hammad ibn Zayd mu doog a jaar ci Amr ibn Dinar loolu moom moo leen wutale maanaam ci riwaayaat yi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Ali ibn Abdullah te muy sëriñu imaam al-Bukhari di mu ne du ma tuutal sama bopp ci kanamu kenn lu dul ci kanamu Ali ibn al-Madini maanaam mooy sëriñam boobu rahimahullahu ta'ala Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Nabiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di abu abul hasan as-saadi di wa imam tamit bu mag ci waa basara rahimahullahu taala moom mi ngi uh, gane àdduna cent soixante et unième année génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoo solo xadisam imaamu Muslim solowul te gisoon nañ lu tax naka noonu ci yenn ci borom xam-xam ni rahmatullah nan ko gisee lu tax imam muslim solowu ko naka noonu imam ibn Maaja tamit solowul xadiisam rahmatullahi ala al jamii mu ne qaala haddathana Sufyaan mooy al euh, imam Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan al Hilaali rahimahullahu ta'ala di imam boo xamante ne dafa siiwee ci dëddu adduna ak cellte rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al Hilaali al-Kufi thumma al-Makki di imaamu waa Kufa naka nekk imaamu waa Makka rahimahullahu taala gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo ci ñoo bare bare nekk ci ay kàngam yu bari comme ku mel ne al imam az-Zuhri al imam Abu Ishaq as-Sabi'i ne Amr ibn Dinar Muhammad ibn al um, uh, Abu Zinad ak uh, Asim ibn Abi uh, ak imam al-Amash ak ku mel ne Abdul Malik ibn Umayr ak ñeneen rahimallahu al-jami' moom mu ne an Amr muy ibn Dinar al-Makki gis nañ ko léegi mu ne annahu sami'a na dégg na Jaabiran sayyidina Jaabir ibn muy ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom it gis nañ ko léegi annahu qaala nee na daxala dugg na rajulun benn waay yawmal jumu'ati bisub ajjuma war nabi fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu muy xutba fa qaala mu ne ko asallayka ndax julli nga qaala mu ne ko laa déedéet qaala mu ne ko fa salli jullil rak'atayn ñaari rakka maanaam te euh, fii nag mu am beneen laaj mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa ni salla rak'atayn xafiifatayn ñaari rakka yu woyof maanaam ngir ne xutba bi te comme que imam bi maanaam yow dafay xutba te xutba bi dafa war a nekk moment bu solennel bu ñu war a déglu ñëpp bàyyi ko xel yow boo ñëwee bul julli ñaar rakka yoo xamante ne da ngay taxaw di guddal déedéet def ko ñaari rakka yu woyof ni mu gën a woyofe ci li ngay tari rak ruku yi nga def ko ñetti maanaam subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi ñetti yoon kese bul ko weesu subhaana rabbiyal a'la yi nga def ko ñekk yoon kese bul ko weesu maanaam julli bi woyof maanaam muy rakka yi woyof loolu la ci jublu te loolu nag lan dafa am ci yeneen i riwaaya yoo xamante ne dafa ñëw mu ne xafiifatayni loolu nag imaam al-Bukhari rahimahullah dund ko ci wax ji nii ba pare indi indi ko bi maanaam indeeko ko nii boo xamante ne amul xafiifatayni maanaam yu woyof lu tax ngir ne damay bëgg ngay gëstu ne lan moo tax imaam al-Bukhari wax ni ñaar rakkaay woyof loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy maanaa bi ci boppam maanaam li nga xamante ne moom la fuqahaa Hanafi ak Maaliki yi di wax mooy ne xutba bi comme que dañ ko war a déglu noppi bu boobaa kon ñaari rakkaay yi duñ ko war a def dañ naan la déedéet ahankay dañ ko war a def na ci li nga xamante ne moom lay tegte moom lay tegtale moom mooy euh, euh, lii ñaari rakkaay yii nii euh, maanaam comme li ñu wax ne du du du du qadiyatu aynin maanaam te dafa nekk loo xamante ne yeneen ci saa daf ko wax mu nekk lu matale maanaam nekk fa di ko xam nga tey fi mu toll interprétation boobu ñu wax naan waa ji dafa pauvre moo tax waa ji dafa lii moo tax waa ji dafa lee moo tax yooyu yooyu boo ci duggee maanaam euh, doo mënuñu ci sukkandiku loolu mënuñu ci sukkandiku mooy ad-dalil iza tatarraqa alayhi al-ihtimal ah daxala fii al-ijmal wa batala bihi al-istidlal maanaam bu fekkente ne dalil bi dafa ñëw taxaw ñu bëri ay interprétation yu ñu ci dëgg boo moytuwul boo moytuwul boo moytuwul boo moytuwul bu boobaa day daal di nekk loo xam doo ko mën sukkandikoo voilà bu boobaa day daal di mën a nekk loo xam dootu mën a sukkandikoo te tarkul istifsal ma'a wujudil ihtimal ah yulzamu bi manzila bi manzilatil umum fil maqal loolu tam benn qa'ida mooy bàyyi di yenn détails yi di wut détail te yeneen ci saa saa moo tax leeralu détail laajul ne ko ndax eh, eh, gars xool leen ko nag waxu yooyu yëpp indiwul ci benn détail ñàkk la ñàkk di indi ay détails yooyu ànd ak possibilités yi nekk fi loolu day wane ne. maanaam mooy possibilité wu ne effectivement dafa julliwul kese parce que lii loolu rek la leeral loolu maanaam day tax ba ñu wàccee mbir mi ci wàccuwaayu généralité ne lii dafa général dégg nga moo tax mu ne ko asallayte kon ndax julli nga kaala laa mu ne ko déedéet xaala mu ne ko fa salli julli rakatay ni ñaari rakka comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee euh, hadith bi gis nañ ko gis nañ taxrib bi léegi mm. wallahu ta'ala a'lam mu ne baabu raf'il yaday raf'il yadayni fil xutba baabu buntu raf'il yadayni yëkkati ñaari loxo yi fil xutba ci xutba maanaam euh, loolu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, daf fi indi daf daf ciy leeral ne bu fekkente ne dañuy xutba ci de manière maanaam lu lu lu gën a matale maanaam kenn bu xutba ba pare di wax euh, li nga xamante ne moom maanaam di yëkkati say loxo mm-hmm. loolu nag wuute. li nga xamante ne maam mu ci leeral ne hadith Imaar ibn Ruwayba radiyallahu anhu bi imaam Muslim solo rahimahullahu ta'ala nga xamante ne dafa gis ku yëkkati loxoom maanaam ci xutba gi mu ne yàlla na yàlla alak loxo yi maanaam xoolal ni muy yëkkatee loxo bi ci xutba maanaam di ñaan di xutba di ñaan di yëkkati loxo yi maanaam boo tax xutba dafa bokk ci ni nga xamante ne noonu lañ koy defee maanaam bu nit kiy xutba imaam bi fi xutba du yëkkati loxoom naan maanaam bu yëkkee ci place bi muy ñaane naan allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat bu yëkkati loxoom de day taxaw noonu rek day def nii rek wàcce loxo yi rek te bu dee dafa yor bant ci xutba bi wala bu yorul bant mu taxaw noonu rek wax maanaam du du du du yëkkati loxo bi maanaam loolu loolu nag lay leeral fii waaye nag mu am ne léeg-léeg mu am circonstance yu war a tax nga mën a yëkkati sa loxo. loolu li ko waral moom mooy istisqa boobu baaw naan moo tax mu indi buntu bi ak buntu bi ci tegu ngir leeral li nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu euh, teqantal googu euh, amma li nga xamante ne euh, ñaan di yëkkati loxo ci ñaan de manière générale nag léegi maanaam tey bu may ñaan mu yëkkati sama loxo ne ñaan ñaan loolu li nga xamante ne moom mooy xadis bari ñëw nañ di wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati na loxoom ci ay ñaan bokk na ci xadisu mooy bi euh, Seydina Abubakar bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne Badar bi mu ñëwee ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa yëkkati loxoom di ñaan di ñaan di ñaan ba kaalam wadd tamit bi xadis bu nekk ci sunan imam an-Nasa'i bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam inna allaha hayyun karimun yastahyi an yarfa'a yad an yarfa'a abdun yadahu summa wala yadaawaha sifran maanaam yonent yàlla maanaam dafa nekk koo xam xamante ne dafa kersawu te dafa bëri bari dafa bëri teranga mooy hayyun karimun ndax am na kersa ci nit ki yëkkati loxoom ci moom tàllal ko ba pare mu bàyyi ko noonu loolu beneen mbir la am na tamit euh, euh, maanaam bëri na ay xadiis yoo xamante ne yu koy tegtale la kon loolu lool mais imaamu Maalik rahimahullah daf koo sib maanaam li nga xamante ne moom mooy yëkkati loxo ba mu des su fekkente ne maam ci ñaan ba mu des su fekkente ne baaw naan la waaye loolu xadiis yi tekk leen dañuy yëkkati loxo xadiisu raf'ul yadayni yi xa yegg na sax lu ñu tuddee maanaam bokk na ci mutawaatir yi d'ailleurs imaam al euh, imaam as-Suyuuti rahimahullahu taala bokk na ci limu lim mooy ci yi nga xamante ne mutawaatir lañ mooy raf'ul yadayni mais yooyu maanaan la maanaam muy bu may ñaan mu yëkkati sama loxo tàllal sama loxo loolu boo ko jëlee par maanaam benn xadis kese ñu bari solo wuñ ko noonu mais boo jëlee xadis bu nekk benn bu nekk benn bu nekk maanaam maanaa bi ànd ak yëkkati loxo ci ñaan loolu da gis ni mutawaatir la dégg nga euh, kon euh, loolu tamit lu ma ta bàyyi xel la waaye daal li ñu mën a wax daal mooy bu dee ci xutba moom dafa nekk loo xamante ne duñ ko def ci lenn rek lañ ko mën a def bu dee da ngay xutba moom mooy ci istisqa hmm. te loolu moo tax yonent bi mooy baaw naan mooy bu tawul ngay ñaan yàlla mu taw loolu la ñuy baaw naan dégg nga <laughs> mu ne qaala bil isnaad al Musaddad gis nañ ko léegi qaala hadda mooy ah Musaddad ah Abul Hasan al-Basri maanaam mooy qaala haddathana Hammad ibnu Zayd moom tamit euh, gis nañ ko léegi moom mooy Abu Isma'il al-Azdi al-Jahdami rahimahullah ta'ala an Abdul Aziz te moom mooy ibnu Suhayb al-Basri moom itam euh, Abu Hamza al-Bunani rahimahullahu ta'ala muy taalibi ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu solo na tam ci ku mel ne Abu Nadrat al-Abdi ak ci euh, Shahr ibn Hawshab radiyallahu anhum ajma'in ñi solo ci mu bokk na ci imam yu mag yi ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaj imam Sufyan Saïd as-Sawri Hammad ibn Salama Hammad ibn Zayd euh, Husaym ibn Bashir al-Wasiti ku mel ne euh, al-Mubarak ibn Sahaym Sufyan ibn Uyayna ku mel ne Abdul Waris ibn Abdus Samad ñoom ñi ñëpp rahmatullahi ala al-jami' solo nañ ci moom euh, moom mi ngi génnaat neuf cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bëriwul lu mu solo ci hadith mm-hmm. ah, rahimahullahu ta'ala an Anas te moom mooy sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ah, génn adduna maanaam gane adduna fukki at laata gàddaay sallallahu alayhi wa sallam génn adduna ah quatre-vingt-dix jàpp quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta bokk ci suuna yi deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis mooy musnadam imaam al-Bukhari Muslim dëppoo quatre-vingts xadis imaam al-Bukhari ci quatre-vingts xadis imaam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci xadis Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne waa al Yunus maanaam te moom mooy ibnu Yazid al ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi voilà ndax waa Basra lañ ah rahmatullahi alayhim waa Basra mooy Abu Abdullah wala Abu Ubayd moom mi ngi génn àdduna 139 ma ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam eh, nekk ci kutubu sitta maanaam kon ci Musaddad ma Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd moom moo solo maanaam moom mooy Musaddad solo na tamit ci Yunus dégg nga eh, eh? al abdi moom itam mu ne an saabit te moom mooy al bunaani moom muy abu muhammad euh, saabit ibn aslam al bunaani al basri di moom tam bu mag waa basar rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imam bu mag ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an anas mu ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qaala baynama jamono ji nga xam ne diggante ba nga xam ne rek annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu ma ngi xutba yawmul jumu'ati bisub ajjuma yawmul jumu'ati bisub ajjuma is rek ñu jékki-jékki rek xaama mu taxaw rajul benn waay maanaam dañu doon xutba ba yàgg rek benn aju ne yeneen ci bi nag sallallahu alayhi wasallam xaala mu ne fa xaala mu ne ya rasulullah eh, yow dawal yàlla ne lii maanaam daan koy dox ci xutba bi ngir interpeller ko loolu day tegtale ne liñ doon wax sànq bu lii mënee nekk ci xutba mooy ne xutba yi remplacé woon ñaar rek maanaam beneen mbir bi nga xamante ne tamit lool la euh, loolu lay tegtale moom mooy ni xutba bi ci biir xutba bi bu fekkente ne am na mbir mu ñu war a wax maanaam eh, kenn ci maamu mi mën na koo wax beneen bi ci def tamit day wane tamit ne xutba bi mën nañ koo dagg ngir mbir mu am solo bu ko defee ñu wax ak loolu maanaam ñu wax ko mu leer ñu daal di ñëw continuer xutba bi beneen mbir bi nga xamante ne tamit lan lay tegtale moom mooy ne imaam bi mën naa dagg xutba bi ngir tamit lu am solo bu fekkente ne ma'mum bi ko mën na dagg mm-hmm. dégg nga mu ne maam kenn ci kaw kaw yi moo ko wax nag mu ne yaa rasulullah yow ndawal yàlla halaka mm-hmm. halaka te alku na gi gàtt gi mooy mooy xar yi mm-hmm. alku nag mooy benn xar ashaa bëree dégg mu ne kon nag fadaw ñaanal allah bur yàlla an yattiyanaa ci mu baaw naanal nu fa madda mu daal di tàllal yade yi ñaari loxom yi tedd yi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan voilà maanaam loolu day tegtale maanaam kon lii mooy wane ne ah, ñaan lii tamit day tegtale ne baaw naan ah, condition bi nekkul ñu ñëw julli ba julli baaw naan condition bi nekkul loolu ngir ne bu doon bu doon condition bi danaan ko xaaral bañ pare après ñu julli baaw naan mais dafa ñaan rek mu daal mu daal di taw te comme niñ koy gisee insha allah ci bunt bi ci tegu maanaam dafa taw a taw a taw adduma boobu ba adduma bi ci tegu mu ko nee taw ñu ca jamono cee cee kaw kaw bi dellu ne ko oh, euh, taw bi ëpp na nit ñaa ngi sonn rek kii nii mu ne yeneen borom mu ne a ah, allahumma xawaalina laa alayna ay yéen ah yàlla kon yóbbul taw bi ci suñ ci biti fekk gisuñu woon benn niir balaa taa muy taw.